léegi kon ñu jàll ci beneen buntu bi nga xam ne moom la ci al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala daal di teg muy buntu ba léegi ci kitaabul libaas 124 muy ah, al baab kon ñu jàng ah, al baab ar-rabi' wal 'ishrin ah, ba'da al mi'a baabu an-nahyi 'an iftiraashi juluudi an-numuuri warrukubi alayha kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah mu ñëw nag di ñëwantil beneen bunt ba léegi ci téeréb colko yi ci colko yi de waaw fii mu ne buñ paree moom war nañoo mën a xam nu ñuy soloo la yàlla daganal ak li nga xamante ne jaaduwut ñu koy soloo ak la nga xam ne moom lañ man di toog ci ay pufa kii nàngam ak yu mel noonu loolu war nañu koo xam insha allahu taala kon mu ne baabu buntu ah téeméer ak ñaar fukk ñeent ci gar mooy garab gi ci tool bi baabu buntu an na yi tere ani firaash yi nekk koo xamante ne di tëdd ah ju tëdd ci lan juluudi numuur ci li nga xam ne mooy mooy def ko firaash firaash xam nga mooy lal wala iftiraash jóg waaw al firaashu iftarasha mooy sàkku defub lal dara tere nag bu ñu tere ngay defub lal juluudin lumuur yi mooy li nga xam ne mooy deru léopard yi panthère mooy panthère panthère ak léopard c'est la même chose <laughs> waaw guépard nag moom beneen affaire la mais ñoom ñépp ay mbokk lañu waaw waaw ñooñ félin yooyu nga xam ne comme musu ngand waaw bi ci gën a garaaw nag mooy guépard guépard moom daa garaaw moom <laughs> waaw moom moo moom moo sew njool mooy segg rek voilà mooy segg <laughs> tere buñ tere ngay daal di sàkku ak laltu ak di fanaan di wala di tëdd wala def loo xam da nga ciy togg ko tëdd ci li nga xam ne mooy deru ah li nga xam ne mooy segg yi ñoom léopard ñoom guépard ñoom panthère gaa yoo yële mu ne war bu kuube alayha waaye di ci war def ko ak teg waaw mooy yow nga ne bon man nag bon euh, fanaan tëdduma ci ah kiiwuma ci mais quand sama mbaam mi may war wala sama fas wi wala lool wala sama oto bi attention loolu xaw ma lu tax ma fàtte woon mooy buñ naan teg gi ñuy wax yépp ci kaw war mbaam kaw fas mooy yow itam nga jël xam nga nit ñi léegi da ngay am sa oto mais nga bëgg mu gën a nooy nga jël loo xamante ne genre benn euh, njegenaay bu ndaw walla genre loo xamante dañ ko dañ koy teg ci kaw chaise ngir mu gina a nooy yow nga jël loolu daal di ko ciy teg loolu bu mu nekk bu panthère voilà bu mu nekk bu seggo bu mu nekk bu léopard bu guépard voilà loolu la <laughs> waaw ngir gën nooyal fi ngay toog nga ne acca xaar wala sama lal bii nga xamante ne wala sama chaise bii nga xam ne ci laay toog ci sama kër gi wala sama baa bi ci biti léegi man daal euh, sama euh, gone yi xame ma ko euh, bi ñawal ma ci loo xamante ne li ko wër mooy deru segg déet war rukubi alayha déedéet loolu dañ koo tere loolu la indi bunt bii di leeral loolee tere googee léegi nag ah an numuur waaw an numuur parce ñoom dañu naan numuur <laughs> dañuy wax nimaar la loolu lépp benn la waaw an mooy mooy <laughs> benn bi waaw waaw dañuy wax an nimru aussi waaw mooy mooy mooy benn bi an nimru mooy benn bi waaw voilà voilà non an man an an mooy benn bi <laughs> voilà léegi euh, dañuy wax an-nimaar pluriel bi di wax an-numuur mooy waaji rek mooy panthère mooy segga léegi euh, euh, euh, yonent bi alayhi salaatu salaam léegi nag est loolu tak tere moom la al di leeral fii al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala moo di bi du hadis huit onze mu ne an Mu'aawiyata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tarkabul xazza walan nimaar xadiisun xasanun rawaahu abu daawuda wa gayruhu bi isnaadin xasan kon al imaamu alxaafidu nawawiyu rahimahullah noonu de xadis bi ngir leeral ni mu xam ne noonu la tudde buntu bi Ah, mu ne am Muawiyata mu ngi jële ci Muawiya ibn Abi Sufyan ah ibn Harb <laughs> Saxr ibn Harb kan mooy Saxr mooy Muawiya kan mooy Harb mooy baayam waaw Abu Sufyan ibn Harb waaye Saxr ibn Harb ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf al-Qurashi ah amirul mu'minin nekkoon jiitu jullit ñi moom Seydina Muawiya xalifa jullit ñi radiyallahu anhu annahu qaala neena qaala rasulullahi mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam de neena laa tarkabul xazza laa tarkabu bu leen war de te bu leen yéeg te bu leen toog alxazza waaw ma alxazz boroom an-nihaaya neena alxazz mu ne li muy njëkk lu ñu xam la li njëkk xas nag attention mu ne day leeral benn affaire fi xas daa am daa yonent bi sallallahu jamonoy saxaaba yi loo xam ne buñ ko waxoon lool lay tekki léegi nag moom ay jamonoom après dañ ko dafa soppeeku loolu lay bëgg leeral li mu ne la li ci jiitu mu ne siyaabun tunsaju min suufin wa ibrisma mu ne yére la boo xam ne dañ koy ñaw li ëpp ci yére bi lépp suuf la mooy fourrure la leen leen leen la leen waaye dañ ciy defaale tuuti li nga xamante ne mooy ibrisme euh, mooy mooy soi soie sooy waaw mu ne loolu la woon mu ne loolu nag wa hiya mubahatun loolu nag lu dagal la wa qad labisaha as-sahabatu wat-tabi'un sahabaay yonent way sa sa sol nañ ko ak tabi'una yi fa yakunu an-nahyu bu boobaa nag bu dee yonent way sa sa bi ngi koy tere ñoom boobu lañ xamoon mooy kon tere boobu lan moo tax loolu te loolu dinañ ci ñëw bon waaye comme que dañu nekk ci lii mooy boo boo ko daggee day xaw a kii quoi <laughs> mooy kon li aj lii ak tashabbuh bil ajam wa ziyil mutrafin waaw mu ne kon le fait que rek ay saab saab daal di koy tere saxaabaan yi ne bu leen ko war de bu leen ci yéega ah, bu leen ko def toogukaay alxaz kon loolu c'est pour tere leen le tax mu tere leen ko mooy le fait ñu niru niru la gi ci nekk ak ñi nga xam ne ñooy du ñuy jullit waaw comme buuru perse yeeg ak ñi nga xam ne romain yeeg byzance ak yooyu ñoom Qaysar ak ñooñu ak façon yu mel noonu nga xam ne moom lañ doon def ata lool daa bokk ci sharia mooy adamu tashabbuhi bil kufaar waaw loolu bonk bu rëy la ci sharia bañ ko mabbalee nag wala en tout cas bañ ko mabbalee ci ñu bari ci ñun ci nga gis lu mel nii mooy dë euh, euh, musiba gu dal benn tubaab bu gëmul dara mooy gën a attristé ñenn ñi musiba bu dal ah, fukki jullit waaw wal iyaadu billah wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi walaa wal baraal la la seetal ci xolu jullit ñi ba fet ñi te mu bokk ci gëm yàlla waaw ànd ak bennoog lëkkaaleeg ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla te sori ñi nga xamante ni ah ñu mooy ñi ko weddi euh, bañal ko ndax lañu gëm ndax la ñu nekk pas ngir seen kaas kaas kon mu ne kon le fait que kon yeneen tubaab saasaam saaba yi ñoom lii lañ xamoon ñoom façon bii lañ xamoon mooy suuf la doon doon ci leen waaye da doon amaale tuuti sooy. loolu nag yonent bi pas sooy pas euh, euh, sooy euh, boo xam ne sooy sooy sooy déedéet waaw léegi mu ne yonent kon tere gi day nekk li nga xamante ne mooy le fait que dañuy niru niru rek ajam yi ak tamit wa ziyil mutrafin wa al mutrafin wala ñi nga xam ne rek même bu dee julli lañ ay noceurs lañ mooy les jet-setteurs waaw nga xam ne seen lépp topp bakkan la ak seen groupe ak seen façon ñoom jàpp ne ñoom ñooy les playboy ñooy lii am ñoo xam ne noonu la ñuy solo noonu la ñuy mel waaw da nga ciy gis ñoo xamante ne nii leneen li ci yonent bi sa sa teg moom la ñuy def sol mbaxana moo xam ne wala koppati moo xamante ne wala mbubb moo xamante ne nii c'est un pot de léopard lañ ko defaree waaw mooy li nga xamante ne mooy euh, <laughs> mooy euh, segg deru segg waaw comme na ko waaja defe woon <laughs> mbaxanaam mu butu sese se ko kukkun dumbe waza banga mu butu sese se ko kukkun dumbe waza banga su façon yooyu la doon sol ay kiiwu loo paarak eh, eh, eh, boo xamul xam nga mu butu ah ah mu butu président bu Congo ba fu woon <laughs> tam faatu Maroc <laughs> waaw année quatre-vingt-dix yi fin quatre la daw lañ ko fa euh, kaga kii ji di jële Kabila ah <laughs> pas Kabila fils ah Kabila père <laughs> baayu Kabila mi fi nekkoon président baayam moo fi jële Mobutu waaw <laughs> mu daw dem Maroc wala génn àddina président Congo euh, mooy démocratique république démocratique Zaïre Zaïre moom tam Zaïre lañ delloo woon ñu koy wax Zaïre voilà Zaïre tout ce que je dis zaïrianisme voilà mooy Mobutu moomu voilà moom façon yu mel noonu la doon sol quoi léeg-léeg nga gis ko mu parade ci yu mel noonu wal iyaazu billah léegi kon euh, kon euh, borom anbiya yi mu ne léegi kay léegi nag saxaaba yi kon lii wa mooy xikma bi tax yonent bay saa ne woon bu ko def waaw kon nax yu la ci booba mooy nax euh, tere boo xam ne dañ koo sib mu ne waaye wa in urida bil bu dee al xazzi fii ndax waxu yonent lay saa sam daa transcendant ah. attention <laughs> waxu shari'u al shari'u sallallahu alayhi waxu benn pour jamono mu jeex mu ko dina ko def rahmatan lil alamin xaatamur rusul ah. tëj yonent yàlla nu saab salaam ba ni àdduna bi tukkee mu ñëw waxam yem ca ñam doon waxal kese ñoom kese ci marabu dégg-dégg wala ñoom kese lay adressé parole mu ko ba àdduna bi tukki ak koo man di nekk moo xam ci kaw gi ngay dëkk wala ci réewum taax wala biir maison blanche bu États-Unis wala bu bu bu palais de Rumbourg bu Sénégal wala foo la neex ak façon noo picc mi waaw foo man di nekk. yow waxu yonent bay saa salaam daf lay laal te daf laa daf daf laa concerné waaw moo tax mu ne bu dee xas bi nga xam ne moom la xam nag beneen bi ndax ñaar la boo xamante ne dañ ko rax tuuti li nga xamante ne mooy sooy am boo xamante ne nii loolu nag bu la nee dañ koo rax euh, mooy mbir mi nekkul comme alam yi may woon parce loolu man nga ne waa man ba léegi maa ngi lay déglu di xaar quoi parce que yow yonent saa salaam mayoon na lu toll ci ñeent. baaraam ñu boroode ko ak yooyu ci wàllu sooy ñu ne la bii nag dañ ko cee boole waale ci biir affaire bi waaw waaw mooy ñawkat yi xam nañ ni ñuy ak ni ñuy créer tissu yi di ko defar di ko boole donc leen bi mooy ci euh, garabu ci karawu euh, kii yi lay jóge xar yeeg fur xamante ne ci picc yi la ñuy boole defar ko euh, li nga xam ne mooy sooy léegi nag yonent mu ne bu dee nag bi nga xam ne mooy bu léegi bi la ñuy wax an na wol aaxar beneen non beneen façon bi wowal maaruuful anta boobu lañ gën a xam léegi mooy amoon na bu njëkk de yonent saa saa ba muy wax nekkul woon bële kese amoon tuuti waaw mais amoon na mais boobu daa gënul woon a siiw waaye bu dee boobu la moom foofu wa xaram loo mu ne loolu daa xaram li anna jami'ahu ma'mulun min al ibrisme ndax boobu moom lépp yére la xam ne léppam ci sooy bu bu bu pel la la kon nag mu ngi noon kon moom noonu la wax ci alxaz ah loolu la wax ci li nga xam ne mooy alxaz am na mu ne wa qaala ghayru am na ñeneen ku dul moom la ñu ne alxazu ismu daabatin thumma utliqa ala thawb almuttaxid min mu ne am na ñeneen nag ñu ne non kii alxazu euh, turub benn daaba la benn animal boo xam ne mujj gi dañoo joyal mbir mi ci yéebe ba nga xamante ne moom la ñuy jële ci karawam waaw mooy wax naa la sànq ne la euh, leen ci euh, karawu euh, animal yi jóge waaw mu ne wa qaala al-Mundhiri kanta al asluhu min wabari al-arnabi wa yusamma dhakaruhu al imam mu ne cosaanam mooy ci wabarul arnab mooy ci karawu Euh, euh, euh, kii njombor yi ci lañ ñëw moom lañ doon boole defaral ko yére boobee nga xam ne bu góoram lañ koy woowee alxaz waaw mu ne waqiila nee nañ nag alxaz darbun min siyaabil ibris am na ñu ne non nga lii day dugal wa kalaamu borom am nihaaya leer na mooy dugal na fii mooy ne suuf la boo xam ne day ànd ak dañ ciy defaale tuuti ci sooy waaye nag. am na beneen façon boo xam ne sooy kese la waaw kay wara waqiila bii borom Awnul Ma'bud di wax mooy day dugg waxam waxu borom an-Nihaaya dugalaani mooy mu ne innal xaza waqiila nee nañ xaz darbun min siyaabil ibris moom façon yéeré sooy la ah voilà kon nag mu ngi noonee hein kanta al imaam al qaadi Iyaad mu wax ci al mashaariq mu ne innal xaza maa xulita min al xariiri wal wabar mooy li nga xam dañ koo jël boole ko lenn ci sooy ak li nga xamante ne mooy karawu yi nga xam ne moom lañuy ñuy boole ngir defare ci leen yére yoo yële ah, ah te lool moom dafa gën a jéng ne wabarul arnabi la bu li nga xam ne mooy bu uh, uh, njombor bi ah après mu ne ah fa summiya après ñu tudde maa xaalatal xariir lépp loo xam dañ koo jaxas ak xariir sooy min sa'iril awbaari ci façon cosaan ci euh, bu euh, karawu ñombor lool waaye mujj gi bépp bu leneen ak leneen buñ ko ci boolee dañ koy woowee li nga xam ne mooy xal kon affaire baa ngi noonu euh, loolu la boroom awnul ma'bud daal di wax rahmatullah alayhi léegi nag kon ginnaaw bi nga xamante ne coon ci lañu xam alxaz ah sauf que am na ñoo xam nañ naal xas nag euh, non kii bi la ah mooy mooy mooy mooy mooy mooy kii bi quoi sooy bi la quoi sooy bi la yor bu dee bu boobaa moom bu dee boobu mooy day xaram moom ah, loolu moom ci la jëm waaw bu dee ne yére bi nga xam ne moom lépp léppam sooy waaw bu boobaa ni ko tekkee noonu ne boobu la ci jublu moom la borom a nihaaya di wax ne bu dee loolu moom ah bu dee loolu moom day xaram moom bu dee bi ñu xam. ta bi beneen bi ta nga xam ne moom moo gën a siiw léegi bu boobaa euh, day nekk loo xamante ne lu xaram la du nekk loo xam ne lu dagan la ah nit ki mooy góor ki voilà di ko sol kon loolu lu am am solo la ah <laughs> waaw ah way a ah, saaxibu wax nga dëgg <laughs> mooy téere bi an-Nihaaya fi Gharib al-Hadith la tudd wal athar ah Majduddin al-Mubarak ibn Muhammad ibn Abdil Karim al-Shaybani al-Jazari ah moo ko kii buy borom mooy kan xam nga mooy kan ah mooy imaam ibn al-Athir mi la doon wax waaw mooy al imaam ibn al-Athir mi la doon wax. moo nekk noonu moom la waa ji doon wax naan le cro le de Damas voilà moom mooy al euh, boroom an-Nihaaya kon léegi nag ñu war a continuer ginnaaw bi nga xam ne lañ gis ci wàllu euh, euh, alxaz kon yonent bi alei salaam ne laa tarkabul xazza wala nimaar ah, mu ne lool xadiisun waaye bu leen toog ci li nga xam ne mooy deru deru euh, li nga xam ne mooy panthère yi segg yeeg ñoom ñoom seen waaw bu nee segg yi nag euh, mooy daa dugalaale animaux féroces yi ñoomin gayndeeg façon yooyu waaw al imam Shawkaani nag nee na ñii moom seen der lu bari dañ ko doon trouver noonu parce que <laughs> doon ko rëbb moom di ko rëbb ak a jafee rëbb waaw surtout segg <laughs> Ah, mu naan moom moom moo gën garaaw gaynde imaam as-Shawkaani rahimahullah hmm. mu ne am na lum gaynde de moo gën a tuuti gaynde waaw waaye moo gën a garaaw de huwa sab'un ajra wa axbasu min al asadi ab ab de am njaay àll de boo xamante nii moom moo gën a garaaw moo gën a am fit te moo gën a garaaw gina yées gaynde ci toroxal nit <laughs> waaw kon eh, léegi hadis bii dane kon rawahu mu ne soloo na ko eh, ki nga xam ne mooy eh, Abu Dawud muy al imaamu Abu Dawud wa ghayru wa keneen ko doon bi isnaadin hasan ci sanad boo xam ne bu baax la bu hasan la léegi laaj bi mooy est-ce que ñoom mooy kan dañ laan la mën na nekk al imaam an-Nasaa'i ah <laughs> waaw na nekk al imaamu Ibnu Maaja waaye mën na nekk Abu Daawud al imaamu Ahmadu Ibnu Hanbal rahmatullahi al imaamu Abu Daawud rahimahullah hmm? moom andi na ko ci ñaari bërëb wala ñetti bërëb waaw kitaabul libaas baabun fi juluudin numuur wasibaa mu ne hadathana moo taxoon ma la bu ne numuur yi nag day duggaale eh, ndeg menti ah ñoom gaynde ñoom ñëpp day duggaale seen der moo tax imaam Abu Daawud tudde ko nii ne kitaabul libaas téere col koy baabun buntu fi juluudin numuur wasibaa buntu bi wax ci deru li nga xam ne mooy segg ak li nga xam ne mooy ndegment yi ñoomin gayndeek façon yooyu tamit mu ne haddathana Hannad ibn Sari mu ne nettali nañu Hannad ibn Sari di Hannad eh, ibn Sari ibn Mus'ab ibn Abi Bakr ibn Shibr ibn Sa'fuq eh, eh, Abu Sari al-Warraq al-Kufi ta'ala an Waki'in moo ko jëlee ci Waki' di Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Adi mi ngi gisoon ci euh, kii bi ne euh, hadis bi génn Abu Sufyan al-Asbahani al-A'war rahimahullahu ta'ala an Abi al-Mu'tamir moo ko jëlee ci baayu Mu'tamir mooy kan Yazid ibn Tuhman ar-Raqashi Abu al-Mu'tamir moo doon baayu euh, al-Mu'tamir moo tax ñu koy Mu'tamir ibn mu siiw moomee nga ñu naan ko Abu al-Mu'tamir rahimahullahu ta'ala léegi loolu bokkul al Mu'tamir ibn Sulaymaan Sulaymaan ibn Tarxaan bokkul ak kii de <laughs> voilà <laughs> attention ah voilà Abul Mu'tamir nga ne kon mooy Sulaymaan non <laughs> déedéet kii Yaziid ibn Tuhmaan ah Yaziid ibn Sirin moo ko jëlee ci ibn Sirin de Muhammad ibn Sirin al-Ansari mawlaahum Abu Bakr Eh, rahimahullah al-Basri rahmatullah al-Anasi rahmatullah alayhi an Muawiyata moo ko jëli Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan Saxr ibn Harb ibn Umayya ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaf Abu Abdirrahman al-Qurashi al-Umawi al-Makki thumma ash-Shami moo noon xalifa ginnaaw di ko Seydina al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma daal di bàyyee xilaafa gi annahu qaala qaala mu ne Rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na laa tarkabul xazza bu leen di yéeg ci xamante ne sooy la wala nimaar waaye bu leen di yéeg ci li nga xamante ne nii mooy euh, daa nekk ay euh, euh, deru panthère yi lañ ko defare waaw qaala mu teg mu ne wa kaanata mu wa kaana Muawiyatu laa yuttahamu fil hadiis an Rasuulillah sallallahu mu ne te Muawiya de daa nekkoon koo xam ne kenn doonu ko woon tuumaal ci hadiis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam voilà <laughs> waaw <laughs> ah kon mu ngi noone léegi euh, noonu la ko ndee fii euh, euh, al imaam Abu Dawud rahimahullahu taala indi na ko feneen mooy biñ la waxoon sànq ci kitaabul manasik manasik baabun fi ifraadil hajj foofu dana haddathana Musa ibn Musa Abu Salama al-Hafiz al-Minqari at-Tabuzaki wa ngoogu de Musa ibn Ismaïl sëriñam bi ak imaamul rahimahullah abu salama at-tabuzaki al-basri al-hafiz rahimahullahu ta'ala qala haddathana hamad hamad ibn salama an qatada ibn di'ama an abi shaykh al-hunani mu jële ko ci abu shaykh al-hunani al-hamadani al-basri al-muqri ah, muy xaywa ibn xalda voilà noonu am nañu ne noonu tuddoon am ñu ne non xayawaan ibn xaalid ñii ne noono way lu tax ngeen jox lool xaywa xayawaan ibn xalda ah mimman qara'a ala abi musa min ahli basra bokku ñi nga xam ne dañoo jànge eh, jànge alquran jële xam-xam ci sayna abu musa al-ash'ari da bokku ci waa basra moo tax moom la al-muqri wu doon jàngalkatu alquran bu mag anna muawiya ibn abi sufyan qala li ashabi nabi sallallahu alayhi wasallam mu ne sayna muawiya de di doon abu sufyan radiyallahu anhu dafa wax lenn ci sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen hal ta'lamuna ndax xam ngeen est ce que xamu ngeen anna kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam naha an kada wa kada wa an rukubi juludi numur numur qaalu na'am waaw <laughs> mu daa wax leen sahaaba yi ne est xamu ngeen kene yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere na nangam ak nangam ak ci war ci deru li nga xam ne mooy an numur mooy euh, euh, segg yi ñu ne ko lool kay dégga nañu ko kon mu ngi noon euh, kon hadis baa ngi nii léegi euh, euh, hadis bi ginnaaw lii lëkkaale ma bunt bi leer na mooy yonent bi alayhi salaatu salaam ci dañu gis ne lan la tere nit ki di sol sooy laa tarkabu bu ci war xam nga sol gi moom leeroon na sol gi leeraloon nañ masala yi jëm ci wàllu sol sooy ak liñ ci permettre jeex na léegi nag te waxoon nañ la bi ñuy wax ci euh, côté boobu it imaam defoon na ak tamit di ci tooga ah. ah wa tahrim baabu tahrimi libaasi alharir ala rijal wa tahrimi juluusihim alayhi wa istinaadihim ilayhi wa jawaazi libaasi lin nisaa waaw léegi nag fii mu ñëwaat di leeralaat que ne toog boobu ah, te hadith sayna Hudayfa biñ jeexaloon buntu bi jotaay bii ñu wees leeraloon na waaw wa an Hudayfata radiyallahu anhu annahu qaala nahaana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an nashraba fi aaniyati adh-dhahabi wal-fidda wa an naqula fiha wa an lubsi alxariri wa dibaaj wa an najlisa alay voilà yenent ma ni saa saam tere nañu ñuy naan ci ndabal or wala xa ak xaalis ak xaalis dama leen di boole mu door xaram non bu ci nekk ndabal or kese ma naan ci dafa xaram ndabal xaalis kese dafa xaram wa an naqula fiha waaye tere nañu ñuy lekk ci ndabal or kese ak ndabal xaalis kese boo leen boole it day xaram doublement xaram lay doon ndax loo xam ne or ak xaalis ngeen ko tëgge moom lañ ko boolee loolu day gën a doublement xaram day gën a xaram rek mooy xaram gi soppeeku waa lubsil xariiri waaye xaraamal nañu ñuy sol li nga xam ne mooy sooy pell wat diibaaji ak bu diis ci moom wa an najlisa alayhi waaye tere nañu ñuy ñu ciy toog fii nag mu ëndil la ne la Seydina Muawiya yeneen saa salaam nee na bu leen war surtout waru dañ doon ay waruwaay yi ñu doon am seen kii di teg ay teg ak teg nañ la lañuy teg toog ci ci gëléem gi wala ci fas wi wala yooyu mu ne lool bu mu nekk li nga xam ne sooy la de waaye bu nekk ci deru li nga xam ne mooy panthère yeeg yooyu ak segg yeeg ñu mel noonu ah kon mu ngi noonu